a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim Abul Mahaamidi alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fii faslun fil wird aw li siwaahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala sawaabi fa kulluhum yad'u al muridiina ila taati rabbil arshi haythuma jalaa kon sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi mu ngi ñu doon wax ci wàllu wird lu ci waay jàpp rek moo xam wér doom yor ka muy askanolo mooy acheikh abdul qadir ibnu muusa aljilaaniyu radiallahu taala anhu aljaylaani wala alkaylaaniyu radiallahu taala anhu mu ngi dafa juddoo foofale ca euh, dëkk buñ naan jaylaan ah, am ñu naan kaylaan ñenn ñu naan ca iran mais li gën dëgër mooy du bi nekk iran fële nekk irak la voilà te moom mu ngi doon dund jamono saljukit yi as-Salaajiqa jamono yi nga xam ne mooy jamonoy croisade yi croisade yi doon jóge fii Europe takk ay Clermont yooyu ak paapu Europe yii nii fii Rome dajale seeni arme ne dañuy dem nangu ji al-Qudsul musharrafa Jérusalem xare yooyu noonu les croisades les croisés loolu xeerex xeex yooyu ci jamono yooyu moom la doon dund ak Cheikh Abdul Qadir al-Jaylaani te dund moo tax waaye yow bi muy dund mais ay problème yu bare am. laa ilaaha illallah surtout foofu. nga gis mais xalifa abbasiya bi fi ne mais gars ay potentat lañ yor sawaay ay gars yoo xam ne ay kii de pacotille hein les les les émirs fii ay ñii fii mongol ki ki ki kurdi yi ah kii ñuy xeexante seen biir waaw léegi nag tubaab yi euh, euh, profité loolu ba nangu Jérusalem moom ci loolu la fekk loolu bi muy dund loolu la fekk moom Bagdad xare mais daanaka saa su ne gaa yi ngi waajale xare entre ñoom jullit ñi al xurubu yooyu bi mu amee au ñoom ñu ñu ne fort face ah jullit ñu bari nekk fi di di di di di rayante seen biir les petits témir quoi ku nekk di jaay ne bu tubaab bi di jege kenn sax ngay ngay yéene mu duma ko bu ko defee voilà moom tax na menace boobu dindil na la ko wal iyaadu billah ba gaa yi teg foo fële waaw ba ñoom Salahuddin al Ayyubi wa gaa yooyu ñëw radiyallahu anhu loolu jamono jooju la Cheikh Abdul Qadir al-Jilani jamono jooju doon dund radiyallahu ta'ala te loolu dafa gudd <laughs> voilà <laughs> kon nag mu ne wala mu muy koo xam ne day askanoo ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu moom mu ngi gane àddina kon moom Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon nañ la fële ca Aynu Maadi waaye mu ngi génn àddina Faas voilà muy Maroc voilà Maroc foofu fële ca Faas wala raw doom nekk. radiyallahu taala anhu wa arda mu ne aw li siwaahuma wala ñeneen ñaar ñoo xam ne ñu wuteeg ñii ñu wuteeg ñi mag lim nii muy acheikh al jilaani ak acheikh al tijaani radiyallahu anhuma ah, ñeneen ñu dul ñii min al aqtaabi ci xutbu yu mag yi moo xam wirdu comme liñ la waxoon ñeneen façon wirdu yi moo xam wala tariqatul xalwatiya yi wala yu mel noonu albakriya yu mel noonu boo ci jël rek ci xutbu yu mag yi ca seeni wird mu ne koo jël ci ñooy rek mooy baax na id ndax lu tax kulluhum ñoom ñépp kenn desu ci qat'an ci lu dogu ala sawaabi ñu ngi woon ci lu jub waaw ñii nii ma fi doon a tudd ñaar ñii ak ñeneen ñi radiyallahu anhum ñoom ñépp xutbu yi ñi nga xam ne seenu xutbaani ya seenu kellete dafa sax ñoom ñëpp qat'an ci lu ñu dogu ala sawaabi ñu ngi woon ci li nga xamante ni nii ci ci ci lu jub lañ ne woon mu ne fa lu tax mu ne fa kulluhum te loolu ñu nekk ci kaw lu jub moo tax ñoom ñëpp yad'u day woo ku nekk ci ñoom day woo du wax fa kulluhum parce que lor way fa ku nekk ñoom ñëpp yad'u dañuy woote dañuy woo nan al muridiina ñi nam ma dem ci seen borom waaw ñi nga xam ne yàllaa leen yëtteel waaw ah. du xayri yey alhamdulillah dawoon naa la képp koo xam ne bëgg dem àjjana kese rëcc ci safara kese kooku moom jarul ngay dugg ci tarixa suufi à vrai dire parce que loolu musulman lambda bépp boo xam ne mu ngi topp li nga xam ne mooy sunna fii li fi yonent ba saa saa mbaay mu ngi ciy def ak kem kattan lim ci man même bu dee ne c'est pas di topp farata yeeg yooyu même bu dee c'est pas kooku bu faatoo noonee insha allahu taala borom bi da koy dugal aljar waaw moo tax ma ne ñii dañoo seetlu gina yi kawe moo tax ba suñu borom ne wa ridwaanu minallahi akbar ñoom ñuy ut ridwaanullah waaw te yonent ma ne sa sab loolu moo jàngale lu mel noonu ah ci xadiis Seydina Jibril ba ba mu koy laaj mal islaam alayhi wassalaam lan mooy lislaam lan mooy imaan lan mooy ihsaan ihsaan nag foofu mooy darajaay tasawuf ak yi nga xamante ni mooy xam-xamu suluuk ñoom ci loolu lañ jëm waxuñu ne ku koo xam ne nekkoo ci ñoom yow loolu du sa objectif déedéet waaye mooy est-ce que ni nga ko jote lool beneen affaire la waaw parce que problème yi nekk ci bakkanu doomu aadama ak nit nan nga koy faje ba mu mën a euh, euh, euh, daal di dépasser obstacle yi fi nekk yëpp ay bakkan àddina banneex ak yooyu yépp nga xam ne seytaane ak façon yooyu gis nga pour nga denc comme la Cheikh Moussa Ka doon wax rahimahullah duniyaak bakkan ak kii <laughs> àddinaak bakkan ak ah bànneex ak dun ak ak ak ak seytaane aw ma la ko tëggate ku leen fetal fetal nga noon yu bon ya loolu du ku nekk leen mën a fetal de waaw te nit nekk na ci ci jaamu yàlla loolu moo taxoon ma la wax a cheikh abul hasan al imam abul hasan ash-shadili radiyallahu ta'ala an ba muy wax naan képp koo xam ne daal diwul dugg ci suñu xam-xam yii hein yow di nga faatu ci kabirata doo ko yit waaw parce que naw Iblis moo lay nax loolu moo tax am objectif baax na waaye est-ce que dinaa ko atteindre loolu beneen affaire la waaw te comme que ñoom ñoo doonoo yonent yi alayhimu salaam xam nañu nan la ñuy faje loo lële docteuru xol yi nan la ñuy génnee yoo ci xolu jaam yi ba yàlla kese tax leen a jóg comme ni yonent bi alayhi salaam defare woon saxaabaam yi radiyallahu nga xam ne seen lépp yàllaay kese la loolu du ku nekk man a taxaw ne man kese man naa koo defal sama bopp je m'en lu j'ai am naa alquran am naa yii sama yoon newu ci bu leen ma fonal bu leen ma sonal loolu ko nekk ko man de waaw kon nag mu ne kon fa kulluhum ñépp ci ñuy ma wax yad'u dañuy woo almuridiina ñi nga xam ne ñoo nam ma dem ci borom bi ila taati rabbil arshi dañ leen di woo jëme leen ci di jaamu borom arsh na mu gën a selle fa in lam takun taraa fa innahu yaraak foofu la ñuy yóbbu gaay bu dee ne nekkoo di ko gis xamal ne moom mu ngi lay gis te dëgg dëgg sax boo xamoon dëgg xam ne yaa ngi koy gis ndax lan moo fi feeñ lu dut yàlla huwa al awwal wal aaxiru wal zaahiru wal baatin borom bi nee na moom mooy ki nga xam ne moo fi jiitu mooy ki mujj mais mooy ki feeñ waaye mooy ki nëbbu waaye nag du ko ñuy gis bët nii fii ci àddina waaw waaye lépp ay manifestation la day yuy wane borom bi lépp àddina bi wa fi anfusikum même sa bopp lépp day tegtale borom bi tabaaraka wa taala man manam soppandekoom kattanam sañ-sañam waaw lu ñëw rek laata buy agsi sax nga gis borom bi tabaaraka wa taala waaw ñoom nag dañuy yóbbu nit ñi ci ñuy jaamu borom arash haythu ma jalaa fu mu ñu fu mën a génne rek ak fu mu a feeñe nan lañ koy jaamoo waaw nag mu ngi léegi ci nan lañ koy jaarale mu ne bil istiqaamatin fala tasxara bil istiqaamati fala tasxara ahad minhum wala tunkir alayhim abad mu ne fiñ koy jaarale nag taalibe yi indi leen ci ñuy jaamu seen borom teg leen ca na mu nga na mu gën a mate ci njaamu bil istiqaama mooy fépp fépp façon jaamu yàlla bu taxaw ni nga xam ne mooy dañ koy defe na mu gën a mate ba pare saxe ci noo nële fexe teg leen ci parce que agsi ci benn station benn taxaw jaamu yàlla bu baax man nga fa agsi waaye teewlu googu ngay am est-ce que dina sax diñ ci mën a teg sa tànk continuer ko ñoom loolu la ñuy fexe nga xam ne dootoo ci bouger waaw co wooral rek tegu ci yoon wi ni ko ci yonent bi aley salaam tege woon saxaabaam yi radiyallahu anhum noonu lañuy teg taalibe yi kon nag falaa tasxar ahad de bul nekk di saboote kenn ci ñoom di leen ñaawal ak tuutal minhum ci ñoom wala tunkir te nag bul weddi alayhim abad bul ñëw ne booy bu leen weddi mukk naan way loolu ñuy wax naan kii daa gis yaqazatan wayow daa gis yore treize cent mu jox ko loolu dëgg wala iyaazu billah mu ne lool bu ay ñii naan yore treize cent ma leen ko jox ñu jaar ay càllale ci al imaam al Hasan al Basri en tout dëgg wala mu ne lool bu ko def de bu leen weddi de waaw. wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa